bacda acuudu billahi min alsheytaani alrajim qaala rabbi inni qataltu minhum nafsan fa axaafu an yaqtuluun suñu boroom di wax ci laayab fanweer bi ak ñett mu ne qaala ba léegi ci nettalib seydina muusa ibni imraan alayhi salaatu wassalaam bi nga xam ne ci la boroom bi wax ak moom foofule ca garab gu barkeel goo jëre ca ab tuur léegi nag yónni ko ci Firawna kon ne ko demal jox ko li nga xam ne mooy laaya yiñ gisoon bi mu ko ko waxee nag ne ko demal ci Firawna ak ay ñoñam ndax ñoom kat innahum kaanu qawman faasiqiin ndax ñoom ay nit lañ yoo xam ne dañoo génnuk topp seydinaa Muusaa nag alayhi ne qaala mu ne rabbi yow sama boroom inni man kat qataltu minhum nafsa man dama faat bakkan ci ñoom fa axaafu an yaqtuluun def na fukki at a ngi woobaak léegi waaye ñoom duñu fàtt damay ragal bu ma demee ñu daal di may faat ndax loolu le wa axiita sama frère bi sama mag haaruunu di seydinaa haaruun alayhi salaatu wassalaam huwa moom afsaxu minni lisaana moom moo ma gën a fasaa li nga xam ne mooy làmmiñ moo ma ko gën a leer le li nga xam ne mooy làmmiñ de wax ma gën a leer sama wax fa arsilhu kon nag nanga ko yónni moom it ma yemu ànd ak man mooy boo ma yónnee ci na def ma yonent it dama lay ñaan nga booley yonent def sama mag di Haarun nit mu nekk yonent ndax kàddoo ma gën a leer sama bos bu ko defee riid an mu may dimbali yu saddiqu nii moom mu dëggal ma ci li nga xam ne lépp lu ma wax mu man koy jottali waaye moom it di woote jëme ci li may woote te dëggal ma bu ko defee nit ñi xam ne man mii ah ñu mën a dégg wax te dëggal inni man muusa mi kat alayhi salaam damay ragal bu ma demee ci firawna ki gàngoora may yukaddibuun ñu daldi may weddina mu gën a gaawee qaala suñu boroom ne ko tabaaraka wa taala sanashuddu adudaka bi axiik ne ko dinañu dëgëral sa sa kattan mooy dinañu am nga adud mooy doole mooy fi nga xamante ne fi ñu naan doole ji ci kaw loxo bi noonu nga xamante ne nii borom bi li mu ko bëgg a wax mooy dinañu la ko dëgëralal bi axiika ci sa frère boo bële di Haarun mooy dinañ la gën a jàppali seconde la gin laa taxawal dëgëral la ak moom ngeen ànd yéen ñaar ngeen doxandoo mission bi wa najaalu lakuma sultaana suñu borom ne te dinaa leen defal ay preuve ay lay yu leer yoo xamante ni yeneen yu ma leen di dollil falaa yasiluuna ilaykuma mooy bu leen am daru ngeen di ragal yu ñaaw yi tukkee ci na ak ñi nga xamante ne ak lor yi yi tukkee ci moom ak i gàngooram duñu ñoom de falaa yasiluuna ilaykuma duñu jote ci yéen ci ay lor yuñ leen di teg lool du mën a ne bi aayaatinaa ci sama laaya yi nag laa ngeen di ngeen di jaar laaya yi ma leen di wàcceel ci tawraat bi waaye yi ma leen di wan ngeen war ko koo wan ak ñi ko topp boobu bu ngeen ci toppee rek ci sama aay yooyu antumaa yéen ñaar wamanit tabaakumaa ak képp koo xam ne topp na leen alxaalibuuna fii féete kaw di yéenay noot Firawna ki mbokkam ci wàllu ay argumentation du ñu am leneen lu ñu wax après falammaa jaa'ahum Muusaa kon Seydina Muusaa alayhi salaam am na ay garantie yu leer ci borom bi tabaaraka wa taala te buñ ko ba mu ko joxee mission laaj na yi nga xam ne ñaan na boroomam yi nga xam ne jàpp na ne loolu mooy tax mission bi gën a mën a dox li mu ko yónni mu gën a yomb ci moom suñu boroom may ko loolu lële loolu it day wane ne nit kon bu ñu la santee burab sëriñ wala jàngalekat bi santee ab liggéey boo xam ne jàpp nga ne amaana ne kat leneen loo xamante ne nii moom bu la ko jàpp bu la ko ci boolelee mu gën a dox loolu aayul nga daal di koy wax mu ne falammaa jaahum ba nga xam ne ci la leen dikkal Muusa seydina Muusa alayhi salaam bi aayaatinaa ci suñu laaya yoo yële comme loxoom boo bale mu génne woon mu weex tàll waaye yat wa nga xam ne jaan la woon ak yeneen la woon yoo yële ak yeneeni laaya mu ne bu mu leen dikkalee yoo yële ci suñu laaya yi ba bayyinaatin mu leer naññ qaalu ñoom Firawna ki gàngooram ñu ne maa hàddaa mool yi nii nekkul illaa lu dul sihrun moom daal nekkul lu dul njabar la goo xam ne muftaraa lii mu fi wane yi mooy yatam yi muy teg mu nekk jaanak loxoom bii mu génne jii nii yépp mooy alquran ginna leeral ne ñëkkul rek daa ñëw rek wan leen lii dafa ñëw wax leen comme te suuratu taaha inshaa allahu taala bu ñu fa àggee dina gën a leeral nan la waxtaan wi demee woon ba mu tàmbali di leen wan yii léegi nag bi mu leen ko wanee ñu ne waaye yow lii xool leen topp leen neewaay yéen ñii lii ngeen fi def du dara mooy ne sihrun la rek am njabar la muftaran boo xam ne yow Muusaa yaa ko sos de des koo sos wa ma bi hada te lii mu ñuy woote naan yàllaa ko yónni ay jaamuleen benn yàlla lii ma suñu koo dégg fii abaa'ina al awwaliin ci suñu bàyyeeg suñu maam yi nga xam ne ñooñu fi jiitu woon wa qaala wax Muusaa seydinaa Muusaa alayhi salaatu wassalaam rabbi a'lamu tontu leen ne leen sama borom de a'lamu mooy ki xam dëgg-dëgg bi man jaa bil huda ci ki nga xam ne moo fi indi njub min indihi te tukkee ca moom waman takunu ak kan lay nekk lahu ñeel ko aqibatu daar mujjanteelu kër ga muy këru alaaxira kër gu baax ga di aljana kan moo fay mujje lool borom bee ko xam dëgg dëgg ta mooy moom ak ñépp koo xam ne gëm na ko ndax lool la ko borom bi garantie lal innahu dëgg-dëgg moom de li am ba des mooy laa yuflihu du daal di texe mukk az-zaalimuuna way bokkaalekat yi way tooñ seen bopp yi wa qaala firawnu firawna nag daal di jël kàddu gi ndax day bañ poli day bañ day bëgg a tuer le bu ko defee day bañ argument yu sayyidina Muusaa yi ak seydinaa haarun yi alayhim asalaatu wasalaam fiite kaw moo tax bu ñu waxee rek moom day jëllu kàddu gi nim a gaawe ngir baaje wax jooju sànni fële wa qaala firawnu léegi nag firawnu gis ne ah Muusaa mi lii mu fendi ak laayaam yii mu fi wane boo moywul am na ci mbooloo mi ñoo xamante ne nii tem mbir mi daal di leen xëcc ba ñuy waaj a gëm firawna nag daal di leen artu wa qaala mu wax firawnu waaja ñu naan firawna du buurub Égypte yaa ayyuhal malawu hee yéen mbooloo mi hee yéen la haute la haute assemblée yéen ñi nga xam ne sama sama sama sama jëwriñ yi yéen laay waxal maa alimtu lakum xamaluma leen min ilaahin ci benn yàlla beneen yàlla xayri ku wuteeg man ku fi jaamu keneen kii wa ngi wax naan am na beneen yàlla bu ñu war a jaamu bàyyi ma fekk yi nga xam ne moom lañ fekkoon suñu maam yi na leen leer ne nag xamaluma leen beneen yàlla bu dut man boo xam ne man xayri fa awqid moom ngeen man ngeen war a jaamu ku ma fi dégg muy jaamu beneen boroom beneen yàlla xudut man firawna kooku dina xam ne man la ko siqal de kon nag mu daal di jublu nag ci jëwriñ ju mag ji di nga xamante ne nii mooy bras droit am équivalent wu premier ministre am di Haamaan mu ne ko fa awqid taalal ma lii yow yaa yow yaa Haamaanu yow Haamaan yow mii war a jëmmal sama namm-namm yi yow laay wax nga taalal ma la tiini ci li nga xam ne mooy ban bi nga taalal ma ko defaral ma ci ay briques yu baax faj fajal lii sarha nga daal di ma ciy tabaxal benn njindi benn tuur bu kawe boo xamante ne nii laal lii bu ko defee man amaana bu ko defee man Firawna ak talion ma daal di yéeg ci tuur boo bële ci njindi bu kawe boo bële dem mel ni ay gratte nga defal ma ci benn bu kawe bu ko defee ma yéeg ci fa attala la laalli amaana man attaliu ma daal di yëddu ba xool ilaa ilaahi Muusa ci yàllaay Muusa jii de alayhi salaatu wassalaam wa inni taman firawna sax la a azunnuhu man am naa njaar njortu gu yaatu sax daanaka ka këne Muusa mii daal minal kaadibiina daa nekk ci ñuy wax lu wuteeg lu am wal iyaadu billah wastakbara suñu boroom ne naka noonu la rëy rëyloo huwa moom firawna wa junuuduhu ak soldaaram ya ko doon jàppale fil ardi ca suuf sa di misra bi xayri xaq bi xayril xaq ci loo xam ne teguñu ko ci dëgg de ndax nit mënula rëy rëylu di ko tegal di ko teg ci dëgg lii ak fet dali kese la wa zannu ñu jàpp ne nag te gëm annahum que ne ñoom ilayna la yurjaun que duñu dellu si mukk bu ñu faatoo duñu dellu duñu leen dekkil ñu dellu si ci man suñu boroom ne ba ñu ko defee nag faaxadnaahu ma daal di koy jàpp-jàpp mu dëgër ba nga xamante ne nii fii mooy boroom bi duggul ci détails yi mooy duggul ci di leeral lan na ne nan la def ba daal di koy labal daa ñëw rek wax ne faaxadnaahu ginnaaw gi ma daal di koy jàpp wa junuudahu ak soldaaram yoo yële jàpp du dëgër fa nabadnaahu ma daal di leen sànni fi li am ni ca ndox ma mooy ba ñu demee mer rouge daan dañuy dab ca géej ga dañuy dab yi Seydina Muusa ak ñamu àndaloon alayhi salaatu wassalaam ngir daal di dem indiwaat leen fii ji Égypte foofale nag bañ ñëwee ca géej ga borom bi loolu lay wax ne maa leen labal sànni leen ca géej ga foofale fandur xoolal kayfaana naka kaana la mujjee la nekkoon aaqibatu mujjeelug az-zaalimiina way bokkaalekat yi way tooñ seen bopp yi waja'alnaahum ñoom ñoo ñële nag ñu def leen moom firawna ki gàngooram a'immatan ay kilifu ay ay ay mbooloo yoo xamante ne nii dañuy woote jëme ilan naar yi mooy jëmee li nga xamante ne mooy safara mooy képp ku leen topp ci seen wu yoon yonent bu ñëw nga weddi na la leer na Firawna ak gaay gaayam ñi ñëw seen ginnaaw di leen ci topp ñooy seeni imaam ci loolu le ñooy seeni njiit yorom bee leen def loolu le léegi nag ñoom ñuy woote jëme ci safara wa yawmal qiyaama te bésu taxawaay ba di bés pénc laa yunsaruna kenn du leen dimbali ca mbugal mu leen di dal mu lu mel nii la yonent bi alayhi salaatu salaam doon wax ci xarit boo boobu naan borom bi daa am ñoo xamante ne nii ay ay nit lañu yoo xam ne dañoo taxaw buntu safara di xëcc nit ñi di leen ci jëmee mooy ñépp koo koo xamante ne ak wooteem ci boppam la la jëme te boppam di neen di la woote ci li nga xam ne bokkaale yàlla la ba pare naan leen garaawul maa leen res ñu mel noonu mooy ñi nga xamante ne ñoom la yonente bi alayhi salaatu wassalaam di wax ñooñu taxaw buntu safara nga xamante ne nii mooy mafaatiixu shar sar ay ay caabi yi yoo nga xam ne ñooy ubbi buntu mbon yi nga xam ne ku ñëw rek taxaw buntu safara koo mooyen topp xadafahum ñu daal di leen fay sànni ci biir wal iyaadu billah firawna mi noonu la ko borom bi dafa ki gàngooram de mu ne nag wala watbaanaahum ñu daal di leen toppale fii haadihi dunya laana ginnaaw bi ñu leen buggalee noonu ñu daal di leen toppale ak rëbb goo xamante ne nii ci àddina gu jege gii gii nga xamante ne nii ak torox tànge goo xam ne moom la borom bi sot di seen kaw wa yawmal qiyaamati te gis nga keroog bés pénc ci bés buñ fa ñëwee bésub taxawaay ba hum ñoom minal maqbuuhiina dinañ bokk ci ñi nga xamante ne nii ñoom la borom bi di sànni soril leen ci biir safara mooy ñi nga xamante ni ñooy ñi nga xam ne ci ñu yiis ñi lañuy bokk ba pare ñu sànni leen biir safara ñu bokk ci ñu tuuti te sori wala